min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil ishriin wa an abii mas'uudin uqbata bni amrin al-ansaariyil badriyyi radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man dalla ala xayrin falahu mithlu ajri faa'ilihi rawaahu muslim rahimahullah kon ñu ñëwaat fi nga xam ne lañ yemoon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu al imaam li mu ubbee woon bunt bi rahimahullah ci lenn ci laaya alquraan yi yàllaay biñ mujj woon gis mooy wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ak ba ca bi ñu mujj woon dëgg mooy wal takun minkum ummatun yad'una ilal xayr tey nag insha allahu taala comme niñ ko waxe ci garabu nit ñu sell ci toolu ñu ñu sell ñu garab gii nga xam ne moom la ñuy présenté euh, moom lañ tàmbali woon muy euh, tegtale ci yiw ak di woote jëme ci yiw wala kuy woote jëme ci cànkute wala kuy woote jëme ci ak cànkute léegi nag euh, ginnaaw bi nga xam ne lañ gis wàllu njëkk wi ci garab gi muy alquran muy nekk nag di dugg ci beneen wàll bi muy ni nga xamante ne moo mooy xadiis yi xadiis bii nag mooy xadiis numéro cent soixante-treize téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett euh, al imaamu rahimahullah muy xadiis boo xam ne gisoon nañu ko ci muqaddima bi voilà xadiis bi mu ne waan abi Mas'ud Eh, mu ngi koy ci Abu Mas'ud nan la tuddoon lool moo doon dàkkantalam Abu Mas'ud eh, waaye turam moo doon ibn Amr muy Uqba ibn Amr ibn Tha'laba ibn Amr ibn Tha'laba bokkoon ci waa Xasraj bokkoon ci al-Ansariyu al-Badriyu voilà al-Badriyu parce que ku mel ni ñoom al-Imam al-Bukhariyu te rahimahullah loolu lañ dëgëral ne parce que dafa fekkoon waaw ah, ñu bari nag ne noono fekkewuloon Badar dafa dëkkoon Badar waaw ah, daa sancoon foofule ca xare ba fa ca xare ba amoon daa sancoon foofule moo tax ñu ko doon woowe loolu waaye fekk nekkul ne dafa fekk woon li nga xamante ni mooy ghazwatu Badrin waaye insha allahu taala li gën li gën a dëgër mooy li al imaam amirul mu'minin Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari alayhi ridwanul baari daal di wax mooy li gën a dëgër insha allah mu ne annahu qaala mu ne nee na radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko annahu qaala qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man dalla ala xayrin képp koo xam ne dafa tegtale ci yiw falahu dina ko ñeel mislu ajri fa'ili koen payuk ka nga xam ne moo jëf-jëf ja nga xam ne moom la ko tegtal mu yiw góogale mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun imaamu muslim waaye na ko noonu sëriñam daal na koy soloo daal imaamu ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi naka noonu al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah hadis bi nag romboon na comme niñ ko waxee ci muqaddima bi moo tax du ñu ci taxawaat mooy hadis bi nga xam ne moom la doon wax ca mbëmbëstal ma ca njaalbeenu téere ba moom al imaam euh, rahimahullahu taala an-Nawawi yi nga xamante ne ni euh, da doon. yi nga xam ne moo ko poussé voilà mooy hadith ba muy tudd hadith yi nga xam ne ñoo tax ci la sukkandikoo ngir dal di dajale hadith yi hmm, euh, def ko ci téereem ngir nit ñi man cee jariñoo hadith yoo yoo yoo yoo yële mu doon tegtaloo bii nii bokkoon na ci te mooy fi nga xamante ne nii moom la doon wax moom al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mun wa sahha comme dañ ko gisoon dañuy kii rek ngir tegtal la mais duñ ci taxawaat mu ne wa sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ah wallahu fi awni al-abdi ma kaana al-abdu fi awni axiihi wa annahu qaala man dalla ala xayrin falahu mithlu ajri faa'ilihi waaw loolu moo tax gisoon nañu ko léegi lañu waxoon foofu nag dañ ciy doyloo képp nag foofu waxoon nañ lan moo tax sax ci yan circonstance ana ci yan jamono lan moo waraloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di woon wax xadiis bi voilà lan moo ko waraloon loolu gisoon nañ ko foofule walillahi alhamdu wal minna moo tax duñ ci ñëwaat kon mu ngi noonu wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko solo kon tay ñu jàll kon nag mu ngi noonu mu ne waan Abi Hurayra moo doon deuxième hadith ba mu indi woon ca muqaddima bi ginaaw li nga xam ne noonu lañ la ko jàngale léegi mu ne te wér na jële ñu jële ci yonente bi alai saatu salam annahu qaala wallahu te yàlla de fii awnil abdi daa nekk ci ndimbalul jaamam maa kaana al abd fekk rek jaam bi mu ngi nekk fii awni akhihi ci ndimbalu ki nga xam ne mooy mbokkam bi mu ci teg nag mooy bii wa annahu qaal man dal képp ko teg la ala xayrin ci yiw alhamdulilah falahu ñeel na ko mislu lu mel ni ajri pay fa'ilihi ko jox kon ñu jàll mu ne waan al imaamul Nawawi hadith numéro cent soixante-quatorze téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi alayhi wa sallam man da'aa ilaa hudan kaana lahu minal ajri mislu ujuuri man tabi'ahu laa yanqusu dhaalika min ujuurihim shay'an wa man da'aa ilaa dalaalatin kaana alayhi minal ithmi mislu aathaami man tabi'ahu laa yanqusu dhaalika min aathaamihim shay'an rawaahu muslimun rahimahullah kon hadiis bi ci tegu mu ne wa an Abii Hurayra mu ne mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi ci li gën a siiw ci turam radiyallahu ta'ala anhu yal na yàlla gërëm ko kontaan ci moom anna rasulallahi kene ndawal yàlla le xadis bi yëpp gisoon nañ ko waaye gisuñu woon lépp ci xadis bi bi dinañ jàng après ñu ñëw kon mu ne anna anna rasulallahi kene ndawal le sallallahu alayhi sallam qaala nee man daa ila huda képp koo xam ne dafa woote jëme ci njub kaana lahu min al ajri dina am ci payoor ci pay de mislu lu mel ni ujuuri payu yu payooru man ña nga xam ne tabi'ahu képp kenn ku ko topp rek ci jëfam ju ci yiw joo jële njub joo jële mu woote moom hmm, day am lu mel ni payu ko ko ci topp laa yam kusudu wàññi daalika loolee min ujuurihim ca payu ña ko topp defoon lu baax ah shay an waaw borom bi képp ku def lu baax ndax moom moo ko tegtale woon ñay def lu baax ca gannaawam ndax ki tegtalam moom dañ moom ma ko leen tegtal day am seen lu toll yiw ga ñu am waaw lu mel ni yiw ga am tadu leen wàññi la dara waaw mu ne waman daa beneen côté waaye képp koo xam dafa woote di prêcher ila la jëme ci cànkute ah kii ak lën ma ku réer kaana yi dina këppu ca kawam dina nekk ca kawam ca loosam mu nekk diis lu diis dann minal ismi ci ay bàkkaar dina nekk ci kawam ay bàkkaar mislu lu mel ni asaami bàkkaar yi man képp koo xamante ne nii wala ñépp ñoo xamante ne tabi'ahu topp nañ ko te lii nag laa yanqusu du wàcc du wàññi zalika min asaamihim shay'a du wàññi ci seen bàkkaar yi ñu am ñoom it dara voilà boo fi génnee lu bon daal ñi ñu rey la loo def gaay di la ca yow fu ñu ko defee rek di nga am ca bàkkaar ba te du leen wàññeel dara mu ne rawaahu soloo na ko muslim imaamu muslim hadith bii nii gisoon nañ ko ci muqaddima bi ci mëmbëstal mi ci introduction bi hadith biñ la wax biñ romb sànq man dalla ala xayrin falahu mislu ajri fa'ili te muqaddima ba ba ko imaamu muslim daal di tuddee bii la ci teg hadith bi waaw waaw moo annahu qaala man daa ilaa hudan kaana lahu min al ajri mithlu ujuuri man tabi'ahu laa yanqusu dhalika min ujuurihim shay'a mooy xadis bi sauf que benn côté bi la ci la indi moo tax ñun dinañ ci dinañ yaatal kon parce que beneen côté bi waxu ko waaw dane ca muqaddima ba ca mbëmbëstal ma te ne li xadis yi taxoon moom mu xemmem taxaw sax temm ni dajale ay xadiis euh, euh, tudd ko Riyaadu Saalihiin mu ne mu ne woon ta yonent baay ne nee na ah man daa ilaa hudaa képp ku woote jëme ci njub kaana lahu minal ajri dina am ci giiw de mislu lu mel ni ujuuri payooru man képp koo xam ne tabi'ahu topp na ko laa yanqusu du wàññi zalika loolee min ujuurihim seenu pay shay'an dara léegi nag beneen côté bi la la indiwuloon fee ndax fii ndax ma mbëstal ma introduction la doon wax li ko xiirtal ba mu def lu baax lii kon moo tax beneen côté bi waxu ko te loolu nag mu ngi ci xadiis bii nga xam ne moom lañ jàng léegi kon wàllu wu njëkk mi ci man daa ci xadiis bii ñu nekk buñ ñëwaatee xadiis 174 muy wa an abi hurayra radiyallahu taala anhu anna rasulallahi kana nawal yàlla li de sallallahu alayhi wa nee na man daa ilaa hudaa ku woote ci njub kaana ñeel na ko lahu ñi kaana nekkoon na lahu ñeel ko minal ajri ci pay mislu lu mel ni ujuuri payooro payoori man tabi'ahu lépp lu fay goo xam ne ka ko topp la def ko ngax moom ndax tegtalam moom dina am lu mel ne laa yanqusu du wàññi zalika loolee min ujurihim ci seenu bay shay'an dara côté boobu duñ ci waxaat dara parce que liñ ci waxoon jamono jooju doyoon na léegi nag mu des kon côté bi mu ne waman daa ila dalala te képp koo xam ne nag dafa woote ci cànkute waaw lii moo ñëwul woon ci muqaddima bi bii moom bokku ci woon képp ko woote ci cànkute nag ah ci ay lëndama ki réer kooku lan moo koy dal ah mu ne kaana yi dina nekk ci kawam waaw parce que mu moom day dégoo sa kaw nekk bi yen waaw bee lëhu da ngoy pasa bu dee xayra lëhu yaa ko moom di ko jariñoo waaye bu dee lii la mooy dalay noot bu dee lu bon safaan dalay noot dootoo ci man dara mu nekk day di dalay diisal kese moo tax day nekk ci kawam minal ismi ci bàkkaar mislu lu mel ni asaami bàkkaar yi yu bari yu man képp ko xam ne tabi'ahu topp na ko ci loolu le laa yanqusu zalika min asaamihim shay'a du wàññi ci ñoom ci loolu dara léegi bari ñu ci ñëw kon waxoon nañ la mu ne rawahu muslim mu ne hadith bii daal imaamu muslim abul euh, ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi moo ko soloo euh, euh, lenn lañ fàttee def mooy xadis bi ñu génn sànq ah xadis bi ñu génn sànq al imaamu muslim rahimahullahu taala ci euh, muy man dalla ala huda ala xayrin falaw mislu ajri fa'ili mu ngi ko indi ci kitaabul imaara ah kitaabul imaara baabu buntu bi shuraahi de fadli i'aanati al-ghaazi fi sabiilillah ah bi markubin benn ghayrihi voilà bunt bi nga xam ne di jëm ci wàllu jiite mu ne buntu bi surah yi def ngëneelu ki nga xam ne day dimbali kii kii xare ji ci yoonu yàlla ci lu mu war wala leneen léegi kanta xadiis bii nga xam ne moom la ñu nekk ñi nga xamante ne nii comme niñ la ko waxe moo wasoloo mooy alimamu muslim ak sëriñam alimamu ahmad ibn muhammad ak mbokk taalibim alimamu abu dawud ak alimamu tirmidhi ak beneen sëriñ imam muslim alimam ad-darimi rahmatullahi alayhi alimamu muslim rahimahullahu taala mu ngi ko ndi baabu man sanna sunnatan hasana wa sayyi'a mooy kitaabul ilmi téere baabu buntu man ka nga xam ne sanna daal di introduire daal di teg sunnatan yoon hasana xasanan wu baax aw sayyi aw wala wu bon mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub mu ne nettali nañu Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid moom muy Abu Zakariya az-zahid rahmatullah alayhi al-Baghdadi wa Qutayba ibn Sa'id ak beneen sëriñ imam Muslim di Qutayba ibn Sa'id ibn Saïd ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Balkhiyu al-Baghlaniyu al-Baghlaniyu rahmatullahi alayhi wa ibn Hujr ak sama beneen sëriñ di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil kon muy Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahmatullahi alayhi kon ci ñetti sëriñ la ko jëlee mu ne ñoom ñëpp qaalu nee nañu haddathana Isma'il mu ne keneen nettali ma Isma'il wa Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlahum rahmatullahi alayhi al-mu'addib al-qari rahmatullahi alayhi moo tax mu ne ya'nuna ibn Ja'far mu ne ñu ngi ci jublu ñoom sama ñetti sëriñ yële ne keneen nettali ma Isma'il ibn Ja'far la de bu ko jàpp keneen Isma'il ibn ibn Ja'far voilà bu ko jàppee ah ibn Ulayya Ismaïl ibn Ibrahim ah <laughs> Ismaïl ibn Ibrahim mu ne déedéet Ismaïl ibn Ja'far la kii Ismaïl ah ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi rahmatullahi alayhi an al-Ala mu jëlee ko ci al-Ala moom moo ko jëlee ci al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub eh, rahmatullahi alayhi Abu Shibl al-Madani rahmatullahi alayhi an abiihi moo ko jëlee ci baay wax nañ ko <laughs> Abdirrahmaan ibn Yaquub rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra moo ko jëlee ci mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man da'aa ilaa hudan kaana lahu mina al-ajri mithlu ujuuri man tabi'ahu laa yanqusu zaalika min ujurihim shay'an wa man da'aa ilaa dalaalatin kaana alayhi min al-ithmi mithlu aathaami man tabi'ahu laa yanqusu zaalika min aathaamihim shay'an waaw xadiis bii nii la ko al imaam Muslim indi léegi nag ñu taxaw ci lu gàtt lii mooy <laughs> al imaamu euh, nu mu tudd euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu xadiis bii mu jëlee ci Yonent bi alayhi salaam kon benn wàllu njëkk bi ilaa man daa ilaa hudan wax nañ la gisoon nañ ko ci introduction bi ñu ci ñëwaat léegi benn côté bi nga xam ne moo ci des mu a te yonent bi da alayhi salaatu wassalaam dayee na man daa ilaa dalaala képp koo xam ne rek dafa woote ci cànkute <laughs> waaw woo nit ñi entraîner leen jëme leen ci ay tojaange <laughs> ay mooy yàlla loo xamante ne ay lëndëm leen di jural àddina ak kooku moom na ko leer ne mu toog fee naan jéggalu naa du ci génne ah non non ah, kon mu simple yow yaa ñëw ci mbooloo bi di wax bi ghayri ilm hmm? da ngaa dëgëru nga wax ngay wax ci diine yàlla ji tabaaraka wa ta'ala ci loo xam ne àndul ak benn xam-xam waaye ngay ngay demee rek nii daal laa ko sentir nii daal laa ko ah laa ko sentir nii laa ko jàppe ay waay jële <laughs> yow nga foog ne yaa ci génne nekk ci réew mi daal yow daal lenn nga fi nekk <laughs> di woote ci tu tu ci yoonu yàlla bi xayri ilmin wala hudaw wala kitaabin munir <laughs> tey tey nga problème tegu ko ci xam-xam yàlla tere ci njub waxatuma laa nag la nga xam ne mooy téere bu leer <laughs> ngay woo nit ñi rek léegi nag nga ne bon bon c'est pas grave finalement je dis astaghfirullah après c'est bon dañ naan ah non non non ça ne suffit pas <laughs> nga ñëw ci mbooloo bi saa yi une heure pas heure d'identité nga. gars yi jàpp ne fii ne da ngaa do. loolu ngay wane ñu yox la ñëw nga ñëw wax fi ay tojaage yoo xam ne xaraamal fi yu yàlla daganal daganal fi yu yàlla xaraamal wala yenni ba nit ña ma newoon jàpp ne noonu la nga dem toog naan maa ngi ba ma demee sama niiñ nee naa astaghfirullah non non non non non non ah hmm. ñooñu da ngay fexe réparer bi mooy nan laay fexee ba ma waxoon bu dee yow am nga koo xam ne da ngaa ci rajo yi bu yoboo nga taxaw ci rajo yi moo gën a yaatu waaw. ne wax sàngam moom loolu njuumte la waxoon nañ ko fi nag waaye loolu mooy loolu njuumte la déedéet ëpp naa rek waaw waaw moo tax képp koo xamante ne ay nit dañ lay topp war nga seetaat sa bopp quoi waaw am gisoon nañ ci jotaay bi génn lu ñu boroon wax ud'u ila sabil rabbika wooteel jëme ci sa yoonu bare borom <laughs> wad'u ila rabbik jëme ci sa borom ñu wéetal sa borom ak luy maye ngërëmu sa borom mooy di takkook ay digalam tey sooy ay tere te moom kese tax wooteel jëme ci loolu yow kon nag boo ko fi bàyyee di woote bur leneen rek yow xam nga ne yaa ngi woon ni laa dolaa la boo leen woowee ba ñëw nga nga xañ leen yàlla wan leen sa bopp samp sa bopp mooy yow yow yaa ngi woote ilaa dolaa la gars yi bu ko defee culte de personnalité kese la ñuy ne waaw culte de dañuy ñëw ba koy attribuer ay mbir loo xam ne ay attribut Allah yoo xam ne borom bee ko moom ñu koy jiiñ di ko wax di ko jiiñ ndax du dëgg ci moom waaye du leen ko corriger bàyyi ni muy comporté woo sax day tax gaa yi gën a jàpp ne moom est-ce que noonu la alors que waa ji ci dalalul mubin la leen di woo man daa ku fi woote ilaa dalala ci cànkute waaw boo fi wootee kaay leen ñu mbalax <laughs> moo yaa ngi woo nit ñuy cànkute rek waaw woor jot ngay woo gaa bu leen woor garaawul maa leen rek mooy yaa leen di woo ci tànku bu leen am dara lu ngeen di tiit bu leen julli ne yéen dem sax ñuy julli woo nga gir ñi ci waaw waaw léegi ay nit ñoo xamante ne ay jigéen ne dañ doon muuru nga ñëw gëm loo leen ne leen non non non muuraay jël est-ce que vous faites koo def nga ne leen muuraay <laughs> ba tax ñu bàyyi ko yow qad qad da'awtahunna ila dalala wallahi war woo nga leen jëmale ci cànkute mooy cànkute gi mooy lan bu fi kenn muuroo non loolu graw loo waaw kooku woo leen ci cànkute képp daal ku la digal loo xamante ne daal day dem à l'encontre de digalu yàlla ah wala mu lay woo ci loo xam ne yàllaa ko tere kooku mu ngi lay woo ci dalaal jàpp ko ci noonu exemple yi bari na waaw waaw natt ko ci lool rek bu boobaa nag lan mooy xew waa ji <laughs> yonent bi alei saatu salaam ne kaana alayhi min al ismi dina nekk ci kawam ci bàkkaar <laughs> mislu lu mel ni aataami man tabi'a waaw xeeti bàkkaar dali bàkkaaru képp ku ko topp ci loolu le laa yanqusu zalika min aataamihim shay'a ñoom ñiy def mbir mi nag nekkul ne ah comme ko waajee leen réeral kon mooy ñoom après duñ ci naan ah non mooy ñoom si dinañ am bakkaar waaja di am di encaisser moom it te du wàññil ñoom seen bopp dara <laughs> waaw Allahu akbar loolu nag bokk na ci yi nga xamante ne mooy musiba yi nga xamante ne nii moom mooy musiba yi naaru laay la la mooy ay musiba yi naaru laay non seulement yemoo yematoo moom moo dañu ñëw xadiis yiñ fi génn ci jotaay yee weesu rek <laughs> waaw <laughs> yow da toog sa néeg da faatu bu yàgg bàkkaar yi la fekk si waaw bàkkaar yi di la fekk si lu tax parce que yaa fi jëmbutoon buxum mu yéesu yi waaw moo tax borom bi ne gis nga gaay yi nii nga xam ne waa Quraysh ñi ak ñi mel ni ñoom ci jikko yées yi ak di waxal yàlla lu amul xam nga lu tax ma bàyyi leen ci lii ñu nekk de li yaxmilu awzaarahum kaamilatan yawmal qiyaama wa min awzaari allaziina yudilluunahum bi gayri ilm alaa saa'a maa yaziruun Allahu akbar mu ne gis nga boo gisee ma bàyyi leen nii <laughs> buñ leen nee maadaa anzala rabbukum qaalu asaatiirul awwaliin ay way buñ leen nee mais lan la seen borom wàcce ñu xam ne dëgg la xam nañ ne Muhammadun haqq sallallahu alayhi wa sallam wal qur'anu haqq waaye lan la ñuy wax asatirul awwalina non lii nii ay épopée des anciens la nettali ah, nit ñu yàgg ñi kese la ay ustural rek ay épopée la suñu waroon ne boo gisee ma seetaan leen bàyyi leen maandu ci seeni mbir ñu man a gardaaj doo wax yu ñàkk teggin yi te yu ñàkk nekk dëgg yu mel nii di shirk dëgg ak waxal seen borom lu dul lool li yaxmilu see ngir ñu porter yenu awzaaruhum seen bakkaar yi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko jëfal seen bopp kaamila tam mu ma mu mat sëkk nag ci ñoom dañu koy yenu ma mat sëkk dara bu ci wàññeeku yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba waaye loolu rek la ñuy yenu wa min awzaari alladhiina yudillunahum waaye dañuy yenu bakkaar yi ñi nga xam ne ñoo leen doon du du du du mooy ñooñu ya nga xam ne wa min min bi mën na nekk tab'idiyya ci kaw côté ban ca bàkkaaru ña nga xam ne ñoom ñoo leen sànkoon bu dee ne ñoom la concerné cànk cànkute gam ñoom ñoo leen sànk lañ leen sànk boobee ñoo ñu am ñoom dañ ciy yenu suuf ko comme que gaa yooyu ñu ngi def yeneen i bàkkaar yeneen yooyu ñoom duñ ko gàdd duñ ko gàddu waaye yi nga xam ne ko typiquement réellement lii moom précisément ñoom ñoo leen ci sànk bàkkaar bu ci gaa yi am ñoom dañ ci yam waaw bu dee nag moo tax mbir bi mën naa nekk bayaani ya que ne ñoom. comme que ñoo sànq gaa yi gaa yi nekk li tànk te lépp luñ jëf lu baax mooy non seulement dañuy yenu seen bos kaamilatan yawmal qiyaama wa min awzaari ladina yudilluunahum ak bakkaar yi ñi nga xam ne leera ko ñoom ñoo leen sànkoon bi ghayri ilmi ci loo xam ne teguñ ko ci benn xam-xam ñu lëkkaloo liñ la wax bi ghayri ilmi biñ doon biñ gisoon sànq waaw. Allahu akbar wala suñu borom ne <laughs> alaa waawee alaa ay way way saa ay ak a ñaaw. maa yaziruna li nga xam ne moom lañuy ñuy yenu ci bàkkaar ëllëg waaw da nga koy encaisser ba mat sëkk te kenn du la ci dimbal Allahu akbar waaw <laughs> kon lii mooy problème bi boo sànkee nit gis nga kon numu rek alquran boo fi sànkee nit noo yow lépp lu mu def ci cànkute moo tax mbir mi nag te yow sànq nga leen jamono yoo xam ne yow da nga fi newoon dëgëru fit waaye nag borom bi ñu mbaaxam ah mu daal di lay ba nga tuub tuub ji bokk na ci mooy ña nga nga fexe leen nga fexe leen wax ne la ma doon wax demewul noonu li ñu waxoon sànq waaw léegi nag ñan ci mën a jot wax baax na ña nga loolu yow sa xol sa yéene doy na mais loo ci man kenn du ko bàyyee da koy def te koo yaakaar ne. bu ma ma waxee gars yi nañ moo loolu na boo amee audience rajo wala télé wala yooyu da nga koy wax mu leer nañ ci kaw noonu après fekk tuub nga sa borom mu ngi noonu mais manoo sànq nit ñi ah misaal <laughs> waaye yow nga taxaw buntu <laughs> tëngee ah waaye jóge ne wala boo maraîcher <laughs> waaye na la mais man de saa yi nar laa jëm de. nga yow gis benn oto boo xam ne jigéen soor la jëm quoi taxaw nee benn place bi des nga ne ko fii la duggul la duggul gaa bu gën bu dugg waaye dugg rek teg ay écouteur am quoi da nga écouteur la ndar te fa la jëm waaw dëgg écouteur am yëgul li riir oto bi fërëx rëx rëx rëx rek ndekete yow Casamance la jëm <laughs> yow leer la oto bi demagul nga taxaw di rëccu quoi naan sa oto baa ngee taxaw waa ji demagul ndax coxeur bi pare na foog ñu li jël di joxe li ñu war a jox ci poste yi après woowu chauffeur a dem ngi rëccu ne tuub naa ci yàlla le fait que moom ma sànq ko nii mu ngi ne da ngay dem ne eh, eh, eh, attention non damaa jiw saa wala non non la waaw kay. waaw mais mënoo toog waaye daa ngi nii nga gis ko <laughs> ba pare moom mu bi daw yow nga <laughs> ah, nag ku fi la ah. ah, sa kër da dee bàkkaar yi di la fekk parce que yow yaa ci tegoon ah xoolal bida loo tax bida garaaw dañ fiy génne bida joo xamante ni yow ay siècle nit ñi di ko def ndax yow ay ay siècle nit ñi di taasu ci la barke ndekete loo yow ñu ngi waaw lu suñu sëriñ waxoon radiyallahu anhu bari na ko ñuy taasu ci barkeem ñu ngi koy musibaal ne wallahi loolu mooy dëgg waaw am na yoo xam ne gars yi dañuy taasu ci seen barke jàpp ne non seulement boo ñoom seen tur rek boo ko tuddee baax alors que musiba ya borom baa ngi leen di musiba ndax li mi li ñuy yàq a bari waaw li ñu ba ñu nekk n'importe qui xam nga ku ñuy taasu ci barke mën naa nekk n'importe qui mais suuf ka yàqkat la woon ci kaw suuf waaw suuf ka nag ci bumbu diine la doon bumbooloo yow li yàlla digle yépp gaa yi dañ koo ñeme di bàyyi ndax moom li yàlla tere gaa yi ñeme koo def ndax moom ba pare nag génn àddina ñu utal ko journée bu rëy bés bu mag ci calendrier bés bi génn àddina ñu koy commémorer saa su ne la ba pare nekk te gaa yi nekk nii nga xam ne seen ñu dundoon moom sax léegi léegi jeex nañu yeneeni génération wa ñëw ñooñu yeneeni génération ku nekk yar ci sa doom ci loolu de te jëlewu ko fen parce que waajañ doon wax di taasu ci barke moom la waaw gis nga seen ñàkka jaamu yàlla yii ñu bàyyi moom la ñuy référé woo tax ñu bàyyi jaamu yàlla sa naan dina baax te ñooy raw ñëpp ëllëg <laughs> waaw waxuma nag pàcc yi nga xam ne moom moom la ñenn ñi di wax naan sëriñ diw loolu la doon def alors ko waxuñ dëgg yooyu moom taxul wax waaw ñooñu moom ay kàcc kat lañ <laughs> gaa yi nga xam dañoo nekk comme que jaamu yàlla moom dañ cee dañ cee dañ cee am paresse dañ cee tayyeel tayyeel ci jaamu yàlla du ñu ko def te tamit parewuñ ut xam-xam tayyeel nañ ci xam-xamu diine yàlla tere jëf ko ndax xamuñu ko sax ba koy jëfe ñu tayyeel ci nag tax ñoom daal jaamu yàlla duñ tàyyal rek daal di put affaire bu buñ ci njàmmaat ni loolooy wane ne loolu jaru jaru koo am nañ ko gën a màgg les faux soufis hein <laughs> gaa yooyu ba pare léegi nag comme ko xam nañ ne ñoom ñëpp xam nañ ne ñii moom ay caaxaankat lañ ku yeewu tuuti xam ne ñii ay caaxaankat lañ léegi nag nga la ñuy def ñu seet seenu maam bu baax bu ñëpp xam ne baax nañ <laughs> ñu naan ñu ñu histoire yoo xam ne buñ ko xamee nettali ba mu fiiw kenn ñemeetu la li li li li non histoire bi nañ ko seetaat rek wala dañuy xalaat rek yow jàpp nañ ne loolu boo ko defee alku nga alors que du dara neen la gaa yee ko créé ñoom la amul du ñoom ñoo ko wax amul. léegi nag naan sëriñ bu baax boo ko moo xam maamam la wala nijaayam la wala ñoo wala ñoo bokku gox wala yu mel noonu mu naan moo moo moo moo bëri moo ñu permettre ñuy loolu moom kenn waxu ko kooku ay kàccikat la yoo xam ne kañuy tuumaal lan ci du ci dara Seydina Isa bi dina màgg sëriñ a dund ci kaw suuf ah alayhi salaatu wasalaam lan la ko yahuudi wax mais lan la ko yahuudi wax ñu neewuñ neew ne neewuñ ne saalisu salaasa la ah moo tax ko ko moom Seydina Isa waaw alayhi salaatu wassalaam waaw borom bi nee na il qaala Allahu ya Isa ibn Maryam waaw oh ne ko anta qulta linnaas <laughs> ne ko mais Isa yow yaa wax ah nit ñi ne la ittaxiduunii wa ummiya ilaahayni min duunillah <laughs> wa Isa yow yaa wax nit ñi ne leen ittaxidu di jàppale no ummi ak sama ndey di Maryam alayhi salaatu wassalaam ilaahay ni ñaari yàlla min duuni laa wëlli yàlla yàlla ko wax mu ne subhaanaka allah maa yakuunu li an aqula maa laysa lii bi haqq in kuntu qultu faqad alimta in kuntu qultu faqad alimta faqad alimta ndax gat a'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub waaw ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum waaw bu dee ne yonent boobu bokk ci ulul azmi min ar-rusul ñi dina mag ci mbindeefu yàlla yi waaw di ruuxullah ruuxu yàlla gi moom la borom bi di taxawal ëllëg mais yeneen tubaab yi sax sax fàttalikul ci alquran tuddal bés bi nga ne borom bi danaan yaa Isa ibn Maryam eh yow Isa di doomu Maryam a anta qulta linnaas ndax yow yaa wax nit ñi ne ittaxizuuni jàpp leen ma wa ummiya ak sama ndey ilaahayni ñu nekk ñaari yàlla yu ñu war a jaamu di bàyyi suñuy tere di eh, di doxi yu wuteeg yu yàlla min duunillah wëlbis yàlla ñun. yaa leen ko wax ñu jaamu la yow ak sa ndey xaala mu ne subhaanaka gàcc ngaalaamaa yow borom bi sori na loolu lépp maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bihi ilm bi la maa laysa lii bi haqq warul mekkul ci sama prérogative ci loo xam ne dafa mën a dafa dafa mënul dafa mën a nekk sax ma leen di wax loolul loo xam ne li ma am àq la lu ma am dëgg la loo xam ne yaa ma ko wax loo aw ma àq di wax loolu ndax loolu waru ma man jaam laa jaam du ne jaamu leen ma te borom bi in kuntu kuntu bu dee ne maa ko wax de yow xam nga ndax yow ta'lamu ma fi nafsi xam nga li nekk sama biir xam nga sama lépp sama lenn wum wala a'lamu ma fi nafsik anta sa zaat al aliyya waaw zaat sa nekk nekk xaw ma ko innaka yow anta allaamul ghuyub yaa xamaa koonu yu nëbb yi kon xam nga ni mu demee saa borom waaye man du man de maa qultu lahu waxuma leen illaa lu dul maa awartani bi lan ma digaloon ba ma defee ndaw yónni ma loolu dong laa leen wax mooy la anee bu dul waaxu wéetal leen yàlla moom dong jaamu leen yàlla moom dong tamu leen ko bokkaale ni nga xam ne rabbi mooy sama borom man Isa wa rabbakum bi seen borom yéen kon kay waaw bu dee yonent boobu lañuy ñuy la la gars yi di tuuma alayhi salaatu wassalaam ci ginnaaw naan moo leen wax. chrétien la ñu wax. c'est au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit fan lañ ko jëlee dañ naan la Seydina Isa ko xamal. moo leen ñëw naan leen may doomu yàlla may nangam wala yàlla billah du loolu la ñuy wax. Seydina Isa nag borom bi loolu la koy laaj bu dee ne yow yonent boobu la ñuy tuumaal loolu lan nga may xalaat koo xam ne ci suufam la ne waaw. topp ci mbaaxam te ñu nekk a warasatul anbiya doonoo yonent yi ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon nag fa yonent yi jaaroon foo jaar nañ fa jaar na nga doon dégg ñuy tuumal ay yonent naan ñoo leen wax ay nit taxaw ne façon jaamu yàlla bii yonent sàngama leen ko wax te du dëgg loolu képp ngay gis ci ay awliya yi am ñoo xam ne dañuy mbubboowoo ci ñoom naan seen ñàkk jaamu yàlla gi nekke seen tojaange yi ñu nekke seen diwa leen ko Allahu akbar kooku loolu moom day leer kii ay kat kat lañ tegal mais kooku taxul ñuy wax mais ki yoon mooy ki nga xam ne dafa taxaw wootewu ci cànkute di wóor nit ñi jëmale ci kooku lañ leer waaw kooku moom non seulement moom bàkkaar bi mu nekk noonu premièrement mooy ndigalul yàlla waaye yewul ci sànk boppam mais sànkaate waaw. moom dalla wa adall non seulement dafa sànk mais dañoo sànk ñu bari Allahu akbar waaw wallahi dafa sànk mais yamul ci sànk kese mais dafa sànk ñu baree bari waaw moo tax borom bi ne woon qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al haqq wala tattabi'u ahwaa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu kathiiran wa dallu an sawaa'i sabiil waaw ca suuratul Maa'ida suñu boroom ne qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa ahlal kitaabi ay yéen ñi nga xam ne yéen la boroom bi joxoon téere minal yahuudi wan nasaara laa taghlu fii diinikum bu leen ëppal ci seen sooguwin seen dundin wi leen borom bi doxoon tegoon yónni woon ay yonent teg leen ci yonent yooyu la alayhi salaam teg leen ci bu ba di wax ay salaasa saalisu salaasa ak yooyu waaw kon yàlla mooy benn ci ñetti yàlla yi walla iyaazu billaah waaw waaye di ëppal diina ji leen tegoon ngeen ci yu njàmbaat ci loo xam ne yéena ko ci def te bokku ci woon ko nag leen ëppal ci seen diine ghayra al bu leen dépassé digg ji nga xam ne moom laa joxoon sama yonent indil leen ko bu leen ko dee weesu waaw wala tattabi'u tangallawaay bu leen topp ahwaa qawmin ah ay bànneexu ay nit waaw yoo xam ne qad dallu dañoo sànku bu yàgg min qablu lu jiitu yéen ñu leen di xam ñoom dañoo sànku moo tax guru yi nga fi gis fii fii nga xam ne nit ñi topp leen nit ñi topp leen mbaboor yi mbooloo yi topp leen te ñuy sànq te ñu sànq ñuy sànq nit ñi mais suñu borom nee na ñooñu sànq nañ bu yàgg gis nga mooy seeni bànneex lañ topp waaw ndax ñoom ittaxadu ilaahahum hawaahum waaw afara'ayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm waaw waajoodu looloo dal gaa yi mooy ñoom dalu min qabl dañoo sànk jiitu yow mii wi naan seen taalibe ñoom sànk nañu yàgg laata ñu lay xam waaw wa amallu ba pare ñu sànk nit ñi kasiiran ñu baree baree baree bari lañ mal wa dallu ñu moy an sawaa'i sabiil sànk jubuk yoon wi newatuñ ci génn nañ déraaye nañ mu yàgg newatuñ sax ci daa'iratul islam newatuñ ci kuréelu lislaam de gaa yi bañ dérapé ñu ngi feneen waaye nag ba léegi di gëmloo seen bopp ñu ngi ci ak ñi nga xam ne ñoo leen topp ñu leen di nax waaw Allahu akbar kon te affaire baa ngoogu kon nag képp koo xam ne dafa woote ci cànkute kaana alayhi min al ismi mislu asaami man tabi'a la yanqusu dhalika min asaamihim shay'a lu bari waaye xam naa dañ ci eh, doyloo noonu ah hadith bi nag insha allah war na ñëwaat